أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين seydina wa nabiyina muhammadin al amin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi Ah, ñu ngi woon balee léegi ci axkaamul mawaaris di ilmul faraaid mooy xam-xamu miraas fi l'islam les droits de succession l'héritage ñu ngi woon ci partiwu wu calcul bi yi nga xam ne ci miraas defalaaju laaju calcul muy baabul xisaab bunt bi wax ci calcul yi ak wàññ yi compter ah ñu ngi woon ci al ngi woon ci al al awl gisoon nañu ne al awlu ci usulul masaa'il ci lay génne mooy usulul masaa'ili almuttafaqu alayha cosaani masala yi bopp masala yi nga xam ne dañ cee dëppoo te ñuy juróom ñaar di set waxoon nañ na nag al awlu du intervenir ci ñoom ñépp ci ñett kese lay intervenir waaye ñeent yi du ci intervenir comme ni nga xam ne noonu la ko boroom matnu rahabiya rahmatullah alayhi waxoon ginnaaw bi mu ne fastaxrijil usula fil masaa'ili wala takun an xifdiha bi zaahili fa innahunna sab'atun usuulu thalaatatun minhunna qad ta'uulu wa ba'dahaa arba'atun tamaamu laa awla ya'ruuhaa wala nsilaamu mooy li ñu wax nii ñeent yi arba'atun wa ba'dahaa arba'atun tamaamu laa awla ya'ruuhaa wala nsilaamu awlu du ko laal muy compat du ñoom bokkuñ ci ñuy yokk ndax ñoom ils sont variable mooy duñu changer duñu soppeeku bopp masala yooyu moom duñu soppeeku duñu soppeeku ñett yi muy bi trois bi quatre bi ak huit bi yii duñu soppeeku ñoom foo amee bopp masala boo xam ne deux la mooy ña war a doon yépp dina leen mat sëkk waaw asxaabul furud dinañ jël seen wàll sëkk nga dem ci troit bi bu dee troit dina mat sëkk mooy bu desee c'est-à-dire bu desee waa asxaabul furud bu desee waa ansa ba ñooy jël mooy pour wax la ne mooy li xew ci awlu du ci am mooy dina leen mat quatre bi foo dem miraas moo dem bopp masala ba nekk ñeent quatre xamal ne mooy dina leen mat awlu du am foofu miraas moo demit bopp masala ba nekk juróom ñett muy huit xamal ne loolu du ci dugg mooy dina mat dina leen joxe dina leen mate waaye nag six trois yi ci des muy kon six six muy juróom benn moom man naa mate man naa bañ a ñàkk mate boo ko fekkee ci miraas mën naa mate mate ñañ koy séddale waaye it mën na leen a bañ a mate bu leen matee garaawut sans souci no problemos amul problème waaye bu leen matewul bu boobaa nag ngay compaat siis di koy di ko tàwwi di ko tàwwi jële ko ci siis dina jóge ci siis dem set waaye dina jóge ci six dem huit dina jóge ci six dem dina jóge ci six dem dix moom ñeenti yoon lañ ko mën a compat ñeenti yoon lañ ko mën a yokk jële ko mooy bopp masala bi mooy toxu jóge ci six dem ci sept benn mooy ordre croissant six sept huit neuf dix falayam ñeent yi mat tilka asharatun kaamila mu man loolu moom lañ gisoon bi weesu ak jadwal bi ma la waxoon ak jadwal bi ma la waxoon muy tableau bi ma la waxoon nga def ko bu Excel bi wala bi nga def ak sa loxo wala sa téléphone wala sa tablette wala sa iPhone ak yaay xool wala sa ordinateur. Euh, ci awlu yooyu kon lañ ne gisoon nañ bu njëkk bi muy 6 bi ci teg woon di 8 8 non non maanaam di 12 mooy 6 nga jël lu toll ni boppam moom 6 nga yokk ko ci mooy yi awlu yu dugg muy boo jëlee 6 plus 6 juróom benn nga yokk ci juróom benn muy fukk ak ñaar muy 12 kon boobu la awlu yu ñëwaat mooy aslu masala boobu boobu awlu mën na cee am muy 12 waaye it awlu mën naa am ci beneen bi ci tegu mooy boo jëlee fukk ak ñaar yokkaat ci lu toll ni boppam mooy nga yokkaat ci 12 plus 12 mu jox la 24 ñaar yooyu moo ñu dese woon eh, kon bii weesu gisoon nañu bu njëkk bi xam alhamdu wal na muy eh, al awlu bu siis ñeenti façon yi nga xam ne moom lañ koy compat nga xam ne dinañ ko compat mu tóol dinañ ko compat mu ñàkk tóol bu bu tóol bi mooy lan mooy bu jógee ci siis dem 8 bu ñàkk tóol bi mooy euh, mooy bu noo bu tóol bi hein bu dee dafa tóol mooy sept jóge ci six dem sept bu ñàkkee tóol mooy day nekk six ak huit mooy day pair mën nañ ko yokk mu mu mu impair comme bu jógee ci six dem waaye mën nañ ko yokk mu nekk impair comme bu jógee ci six dem ci huit en tout cas quatre fois lañ ko mën a yokk six quatre fois lañ ko mën a yokk muy muy li ci tegu ba dix inclus 7 8 9 10 bu mujj biñ gisoon muy 6 dem 10 expression nag bi farad yu ne utilisé en arabe en dañ naan alat alat min min min min chiffre sàngam ila chiffre sàngam boo déggee ñu naan mi mooy mooy awlu dafaa dugg mooy aila waaw aalat min sitta ila ashara par exemple mooy dafa toxoo bopp masala bi dafa jóge six dem dix bu mujj boobu nag ñu gisoon muy six jëm dix mooy ñu bari boo seetloo lan la woon mooy jëkkër la fi madame A moo faatu bàyyi fi jëkkëram te madame A amul doom bàyyi fi yaayam bàyyi fi deux rakkam wala magam yoo xam ne yu jigéen yoo xam ne ñoom ñoo bokk ndey ak bàyyi bàyyi fi ñaari sœur tamit yoo xam ne ñaari rakkam wala magam yu jigéen yoo xam ne bàpp papa kese lañ bokk waaye bàyyi fi yeneen ñaari sœur yoo xamante ne nii yeneen ñaari sœur yoo xamante ne nii ñoom li ñu bokk mooy yaay kese yaay kese lañ bokk loolu mooy boo seetloo kon sœurs yi ñaata lañ sœurs yi seen total siis lañu mooy gis nga niñ bare kon yaaya fi nekk ak ñoo xam ne ñii ñépp mën mooy ay doomam lañu même bu dee ñaar ñu njëkk ñu ox oh, oh, oh, mooy sœur germaine ñi bokk ak madame a mi faatu doomam ji moom yaay ji ndey ak bàyyi ñooñu même moo leen jur ci biiram waaye ñaar ñu mujj ñi mooy ñi nga xam ne ñoom yaay kese lañ bokk ak madame A kooku it mère bee leen jur ci biiram ñi mu jurul ci biiram mooy ñeneen ñaari rakk walla mag yu jigéen yi nga xam ne ñoom li ñu bokk mooy mooy papa kese waaw mooy papa kese kese kese waaye moo leen ndaye mooy mooy seen yaay rek yaay la ci ñoom mooy tànta la ci ñoom mooy loolu nag moo tax masala kii nii façon bii ñu koy woowee ummul faruux ummul faruux waaw kaa mel nii ummul faruux lañ koy woowee lu tax ndax day mel ni yaay ji dañ koy nattable benn picc walla ganaar walla pigeon yi nga xamante ne am xati wala li nga xam ne mooy am am am am am pitax euh, ni muy amee ay ay cuucam hmm? cuuc yi bari wër ko moo tax ñu koy tudde lii waaw loolu benn wax la ne looloo tax ñu koy woowe waaw ndax dafa niroog picc mi nga xam ne ay cuucam dañ koo wër mooy yaay ji xoolal am na six doom yoo xam ne ñoo ko wër ñeent ñi moo leen jur ci biiram ñeneen ñi en tout cas jëkkëram a leen jur ñeneen ñaar ñi muy muy yaay la rek ci ñoom comme que ñoom rek a fi nekk moo tax ñu woowe lii ummul faruux yaayu tuuc yi waaw waaye am na ñu ne dañ koy woowe lool parce que mooy bon ummul faruux ah mooy bépp compat boo xam ne dafa dem jóge fa mu dem fa mu jóge ca cosaanu masala ba bopp masala ba dem diis waaw kullu ailatin ila ashra lépp loo xam ne mooy bopp loo xam ne dañ koy compat mu dem diis dañ koy woowe ummul faruux waaw am ñu ne li tax ñu koy woowe en fait mooy yu bari yi génn ci awlu fii waaw mooy awlu gi daa bari mooy six la woon six ñu yokk ci ñeent ñeent bari na ngir mbir mi mat loolu moo tax ñu koy woowee ummul faruux wax naa la nag am na yeneen i exemple am na yeneen cas boo xam ne mën naa nekk ci yiñ joxe woon moo tax xoola euh, euh, boroom shara bi Ibnul Mardini rahmatullah alayhi eh, bi muy indi lii moom benn bi ñun benn bi lañ indi mooy biñ joxe woon sànq waxaat ko léegi moom dane wa ilaa ashra mooy siis bi dinañ ko compat ba mu dem ba diis mu ne ka zawjin ñun joxewuñu woon bii bii nii joxewuñu woon exemple mu ne ka zawjin wa ummin wa ukhtayni li umm wa ukhtu shaqiqa wa ukhtu li am man naa nekk exercice pour yow man nga koo def <laughs> ñun deuxième bi mu indi moom lañ kii moom lañ defoon léegi mooy xoola <laughs> moom exemple bi mu ci joxe mooy ñaar la ci joxe mooy bi ñu joxe ñun bi ñu gisoon te waxaat ko léegi ak beneen beneen bi mooy lii mu ne six dinañ ko compat mu dem ba dix ba ba dix ka zawjin nga def bu boobaa da ngay bind zawj jëkkër walla époux wa ummun ak yaay wa ukhtayni li um ak ñaari sœur yoo xam ne yaay lañ bokk ak ki faatu ak maram a wa uxtu shaqiqa ak benn uxtu shaqiqa benn sœur germaine wa uxtun li ab ak benn sœur boo xam ne bàyyi lañ bokk léegi yow kook man nga koo def exercice après bi mu paree ci kook nag la indi ñun kaa bi ñu gisoon mu a waka zawjin mooy siis dinañ ko compat mu dem ba dix exemple am jëkkër xoolal boo xoolee li nga bindoon ba ma fa ma waxoon bindal six tableau ba six nga def flèche def def euh, mu jëm ci diis bi loolu moo doon dernière bi xoolal nga xool moom li mu lim mooy liñ gisoon mooy ka waka zawjin jëkkër la fi madame a bàyyi wa ummin ak yaay wa ukhtayni minha ñaari sœur yoo xam ne ci yaay ji lañ jóge lii nii xam nga fan lay wax lan la bëgg a wax fii mooy lan mooy ukhtayni minha mooy ukhtayni li um wa ukhtayni min euh, min ghayriha mooy ñaari sœur yoo xamante ne nii nag jógewuñ ci moom waaye mooy yeneen ñaari sœur yi nga xam ne keneen a leen jur keneen a leen jur waaye sœur lañu ci kan ci madame am yi mooy li ab waaw mooy uxtay ni li ab loolu laan li xayri li xayri xaa <laughs> ah? léegi ah, ak uxtay ni ñi nga xam ne mooy shaqiiqatay ni voilà kon mooy boo defee lii da ngay am da ngay tombe fi ñu ne woon mooy moo ñoom en boo demee ñoom nii lañ koy bindee nii lañ koy waxee voilà après ñu jàll isna ashara après def loolu yow nag yaa ko war a def noo xam ne day leer ci yow moo tax ñun ñu jël nag di ko poser comme sii boo newoon ci tableau nga def zawju def say tableau ah léegi nag nañ jàll kon li ñu soxloon foofu mooy ne bi ñu gisoon 6 10 bi ummul faruux lañ koy woowe waaye du moom rek la ñuy woowe ummul waaw moom la ñuy woowe umul faruux voilà léegi nag léegi ñu jàll ci bi ci tegu après six ci usulul masail yi bopp masala yi ban lañ la waxoon tamit mën nañ ko compaat nga ne mooy douze bi ma ne la léegi nañ ñëw ci douze bi exemple ma ne la ana sa yaa ngi kon sa table Excel bi c'est bien wala sa tableau bi nga def ak sa loxo léegi exemple douze bi douze six bi ba ma la demee six bi dama la waxoon nga def flèche ci kanam nga ne waaw ma ne loo bindoon ma ne douze laa defoon ci kanam ma ne la waaw kay kon mooy day nag dañuy non pare nañ six bi lu may wax nii non non bii waxuma la ko woon six bi jeex na <laughs> voilà six bi six la woon jóge six dem sept jóge six dem huit. jóge 6 dem 9 jóge 6 dem 10 léegi nag ma ne la sa tableau Excel boobu léegi tëj ko léegi ouvre-moi une nouvelle page ubbil ma beneen page bu bees ci Excel nga ne ma waaw ubbi naa page bu bees ci Excel ma ne la léegi nag fii ñu ngi ci 12 bi pare nañ ci 6 bi ñu ngi ci 12 bi nga ne ma 12 bi nan lay demee ma ne la 12 bi kaay moom dinañ ko compat xam nga six bi ñaata yoon lañ ko doon compat nga ne ñeenti yoon ci ordre croissant six sept huit neuf dix fa ma ne la léegi nag nañ ñëw ci douze bi xoolal bul defagul tableau bi nii xoolal defal ma ko nii defal ma comme tableau bi nga jóge woon ci six bi mais nag bu ko xaaj ñetti xaaj bu ko xaaj boo quatre xaaj waaye xaajal ma ko ñetti xaaj waaw mooy set fois yi defal ma ko ñetti xaaj kese yoo xam ne dañuy yaatu nag bu nekk case bu nekk day yaatu ngir nga man cee bind comme yi nga bindoon bi weesu nga ne ma def naa xam sa suwayaat bii paase lu ma wax daqaayik non daqaayik mooy ay mooy mooy mooy mooy ay minutes suwayaa mooy seconde voilà nga ne ma may ma quelques secondes ma ne la may naa la voilà c'est bon léegi ma ne la léegi première case bi ci kaw bindal ma ci douze ci bopp ligne bi mooy fi ngay njëkk a ta commencé bu dee moo xam gauche ngay binde français wala arabe bu dee arabe la bindal ma fi njëkk sa ndejoor fi ngay njëkk a daj ci ligne bi bindal ma fa douze bu dee français la nag bindal ma sa côté càmmoñ kon douze comme que yow càmmoñ ngay jóge di dem ndejoor arabe bi di jóge ndejoor di dem càmmoñ bindal ma douze rek léegi comprendre ngeen après ku nekk douze chiffre bi ma bindal def bindal ma beneen douze ci beneen case bi bi tegu ci moom nga beneen douze ma ne la bindal beneen douze ci beneen case bi ci tegu waaw ma bind naa beneen douze ma ne la très bien voilà léegi euh, première affaire boo xam ne moom lañu war a xam fii mooy ana douze ñaata yoon lañ ko war a compat ma ne la ñetti yoon boo gisee kaas yi rek kaas yi li tax ma ne la ñett rek ci nga war a comprendre ne ah kon ñett la ñett parce que 6 bi dama la waxoon nga def ko 4 4 pages 4 cases loolu da doon wan ne 4 la fii itam c'est pareil day wan ne lan la man 12 bi ñetti yoon rek lañ ko mën a compat lañ ko mën a yokk hein la mën a la ñuy toxale li nga xam ne mooy. bopp masala bi jële ko douze yóbbu ko feneen ma ne la nag gis nga première case bi dellul ci première kon kaas bu nekk am nga trois cases yi bu nekk defal nga ma douze ci bopp début yu bi nga ne ma waaw ma ne la demal ci bu njëkk bi defal ma benn flèche boo xam ne ci douze bi la jóge nga def ko ci kanamam mu jëm ci kanamam nga ne ma def naa lool ma ne la bindal ma fa treize bindal ma treize ci kanam nga ne bind naa treize ma ne la jàllal case bi ci tegu deuxième case te fii mooy case millier bi mooy kaas bi nekk ci digg bi parce que ñett lañ nga ne ma waaw douze bi ma la defaatal flèche comme ni nga def cinq nga ne def naa flèche ma ne la bindal ma ci quinze ci kanamu flèche bi nga ne bind naa quinze mane la léegi bindal ma beneen case bi douze bi ci nekk bu dernière case bi douze bi yaa ngi gis douze bi ma ne waaw maa ngi koy gis ma ne la defal ma flèche comme ni nga def flèche cinq nga ne ma def naa flèche foofu ma ne la léegi xam nga noo noo euh, noo doxale defal ma 17 ci kanamu flèche bi nga ne ma bind naa ci 17 ma ne la mu ngi nii kon yow bu ñu la laajee 12 moom ta'ulu ila maada ila ay na ila combien de fois lañ ko mën a compat da nga naan ñetti yoon moom nag mooy douze dañ koy compat mu jóge douze dem treize ñu compat ko mu jóge douze dem dem quinze ñu compataat ko mu jóge douze dem dix-sept moom impair kese lañ ko mooy moom day tóol douze compat yi ñu koy def yépp buñ ko compatee day tóol xam nga douze paire la mooy tóolu dafa nekk loo xamante ne paire la mais compatam mooy buñ mooy bu masala mi bu xatee aslul masala boppu masala bi bu dee dafa xat ak ñu ñu ko war a séddale foofu moom fu ñu ko yokkee mënuñu ko yokk douze mënu la jóge douze par exemple dem quatorze c'est impossible mënu la jóge douze dem seize c'est impossible ñetti yoon la te bu ci nekk buñ ko yokk day impair mooy boo jógee douze dama naan la jógeel douze nga compter mais limal ma rek yu impair yi nga ne ma douze treize moo ci tegu ma ne la kon mooy treize bi ci tegu ma ne la treize continuer ma ne quatorze ma ne la quatorze dafa pair bàyyi quinze moo ci tegu ma ne la quinze dafa impair nga ne waaw ma la bindal mooy quinze bi nekk suñu digg mooy douze bi dem ci quinze bi ma ne la après quinze lu ci tegu ma ne la seize ma ne la bàyyil seize ndax seize impairul pair la ah mooy toolut léegi yow lu ci tegu nga ne 17 ma ne la waaw kay bindal 17 mooy 12 bi jëm ci 17 foofu nag lay du dem 19 du jàll des 17 de ah, du jàll 17 fa lay yem lii kon lii mooy compat yu mën a am compat yu man a am ci li nga xamante ne nii mooy douze dañ koy compat mu dem ci treize ñu compat ko mu dem ci quinze ñu compat ko mu dem ci dix-sept léegi nag ñëwal ma ci case bu njëkk bi fi nga defoon douze dinañ ko compat mu dem treize léegi ma ne la xam nga compal mooy lu ñuy def nii ma ne bu ma nee compal ma waay mooy lu ñuy téye comme si say say say say bout de doigt nga sëq yëkkati mooy comme si bi dañ koo fekk noonu ñu xëcc ko mel ni koy taaw yi waaw compal ma ci sa ci ci sa gerte gi waay mooy xëccal ma ci jox ma mooy douze bi da nga koy xëcc noonu ngir mu jóge ci douze dem ci treize nga xëcc ko mu jóge ci douze dem ci quinze nga xëccaat ko mu jóge ci douze dem ci lan ci li nga xam ne mooy 17 ñu ne la léegi nañ ñëw nag ci exemple yi 12 ban jox ma cas de boo xam ne 12 day bopp masala 12 dañ koy changer aslul masala mu jóge 12 dem 13 ma ne la bindal ma exemple léegi ñëwal zawj bindal époux jëkkër wala zawju ci arab l'époux ci français jëkkër ci arab nga ne ma bind naa ci mooy début comme na nga ko binde ci fële rek léegi dootuma la léegi war nga cee roode defal deux points ma ne la waaw mooy madame A moo faatu hein bàyyi fi monsieur A di jëkkëram te amul doom moom madame A non am no non te am na doom waaw am na doom mais dinaa ñëw ci doom ji nga ne ma kon zawjun bu ma ci bindagul dara époux ci kanamam bu ma bindagul ñaata la am ma ne bul bindagul dara bàyyil ma jox la liste wu ñi war a doon madame A ba pare moom ndaw si génn àddina bàyyi fi jëkkëram ma ne la bindal bind nga zawju ma ne waaw bind naa ibu ma ne bàyyi na fi yaayam ci suufu lii ñu zawju ci suuf bindal ummu muy yaay wala maman wala mère loolu lépp baax na wala nday bu dee ci arab ci wolof ngay bind wala yaay ma la ci suufu ummu ligne boobu bindal deux bind mooy ñaari sœur ñaari doom boobu mooy ñaari ñu jigéen ñoo xam ne madame A moo leen jur ñu ngi fi ah. Ah. ñaari deux filles de madame A mi faatu ma ne la nag liste bi tëj na ñii ñoo ko war a doon léegi nag yow duggal ma ci programme bi suñu programme ba ma ma dugg ci ma ne la waaw tey ma bàyyi la ak volant bi. comme que xaw ngaa jël répit tuuti ah pause nañu boobu pause nañ bu ñëwaat nii ah ci suñu voyage bi ñu nekk ci alamul furu alimul ah alamul furu bi <laughs> le monde de de de miraas miñ nekk waaw léegi yow jëlal volant bi jëlal jëlal oto bi nga yaay dawal jëlal volant bi téyel baar bi. aywa léegi ban jox naa la planté naa la le décor wax naa la mooy maay sa GPS yow fii mu ne wax naa la li nga xam ne noonu mooy mooy fi ñu jëm trajet bi ñu war a daw fii ci douze dem treize douze la ñuy jóge dem treize ah du loolu mooy trajet bi wax naa la li fi am ci yoon bi yépp ngir nga sóoraale ko wax naa la jabar a ngi fi de noo jëkkër a ngi fi de yaay a ngi fi de ñaari doom yu jigéen a ngi fi yoo xam ne ki faatu nag jigéen la madame A la tudd léegi defal ma miraas moomu aywa léegi séddaleel ma affaire yi ni ko alxuraan séddalee ma ne ha ma ah, la moom lay xaar ci yow de waaw góor-góorlul de ma la léegi kon yaay noo jëkkër jëkkër ma la jëkkër gi lan lay am nga ne ma ah, jëkkër ji moom cette fois-ci un quart lay am ma la foo ko teg nga ne ma parce que alxuraan na ko wax eh, wala kumu rubon kum rubu wala kumu rubu mimma in kaana lahunna walad voilà mooy la alxuraan wax nee na jëkkër yi yéen moom un quart li fi seen soxna yi bàyyi bu dee ne ñoom dañu fee bàyyi doom te doom jooj waxoon nañ la doo góor ak jigéen a ci yem mu ne kon ñeel na leen yéen jëkkër yi ah wa in lam yakun lahunna walad falakum ar-rubu' mimma tarakna walla noonu la ko waxe yarhamukallah fa in lam yakun lahunna voilà falakumu rubu'u yéena moom un quart rek tarakna ci li nga xam ne ñoom lañ fi wacc moom lañ bàyyi seen ginnaaw ñoom soxna yi kon ma ne voilà kon c'est bon un quart bin bindal hein ci li nga xamante ne nii mooy bindal un quart ci kanamu jëkkër ña la bind ndax dafay bàyyi doom indi bàyyi na fi ñaari doom yu jigéen bàyyi na fi ñaari doom yoo xam ne yu jigéen lañu kon loolu moo tax moom rubu lay jël muy un quart kon bindal ma un quart kantaal umm lu muy jël ma ne la umm un un six nga ne ma un sixième lay jël ma lu tax nga ne aaya onze bi waaw wali abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu walad waaw alquraan wax wali abawayhi ku génn àddina góor ak jigéen a ci yem sa ñaari waajur ñeel na leen li kulli waaxidin minhuma sudus ku nekk un sixième li fi soxna si bàyyi in kaana lahu walad bu dee ne soxna si daa am doom fii am na doom te woom doon waxoon nañ la góor ak jigéen na ci yam ñaari jigéen la fi bàyyi bu fi bàyyi woon benn jigéen nit yaa un sixième lay jël ci kanamam un sixième la deux binta yi nag mooy ñaari doom yu jigéenu madame A yi nag yim fi bàyyi nooy def nga ne ma ñoom deux tiers la am ma ne la foo jële deux tiers bi ma ne ba léegi aaya onze bi suuratu nisa ah fa in kunna na fawqa thnatayni falahunna na ma tarak fa in na bu dee ne nit ki bi mu faatoo dafay bàyyi ay jigéen fow na fawqa thnatayni yoo xam ne deux kaw comme ni ko yonent mi alayhi salaatu salaam leera woon leerale woon ci xaadisatu doomi Seydina Sa'd ibn Rabi'i radiyallahu anhum mu ne bu boobaa ñoom ñoo moom soxna yoo ñoo as falahunna thulutha ma tarak ñoo moom deux tiers li fi seen waajur wa bàyyi góor la am jigéen la kon ma ne la bindal ma deux tiers ci kanamu ñaari fii yi nga ne ma bindal naa la deux tiers ma ne la affaire bi àngoog jeex na ma ne la léegi nag duggal ci programme bi ma ne la ah nga ne ma waaw programme tamaasul waaw tadaaxul tawaafuq tabaayun ma ne la waaw kay ñoom lay xaar ci yow de xaaruma leneen nga ne ma léegi on va faire ça mooy damay xool entre kon fraction la ci suuf laay xool 4 kon zawju un quart 4 bi yaay ji un six six euh, un un six six euh, jigéen ñi deux tiers tiers mooy 3 kon am nañ 4 ak 6 ak 3 ma xool entre 4 ak 6 hal baynahuma tadaaxul wala non tamaasul d'abord voilà hal baynahuma tamaasul est-ce que ñoom ñoo bokk est-ce que 6 est-ce que 6 ak 4 même chiffre bi la nga ne ma non non lii moom du même chiffre ma ne kon jàllal kon laysa mutamaafi ñoom ñaar ñii ñaari chiffres yi nekkuñ yoo xam ne tamaasul moo dox seen diggante ma ne la kon baax na bu ci tegu ma ne tadaaxul damay xool ndax tadaaxul am na ma ne la tadaaxul noo koy defee. ma ne damay jël chiffre bu mag bi diviser ko ci chiffre bu ndaw bi muy kon mm, bu ndaw bi ma ne la kon mooy lan mooy 6 laay diviser ci 4 6 laay diviser ci 4 ma ne la lum la jox ma ne ah xaaral ma xool bu ma jëlee 6 6 diviser par 4 non kooku du baax kooku du baax damay jox virgule waaw. six divisé par quatre daf jox virgule un virgule la may jox ma ne kon tadaaxul kon amut waaw kon laysa baynahuma tadaaxul léegi nag nga ne ma léegi kon lan moo ci des bu tadaaxul amul lan mooy am mooy naa xool est-ce que tawaafuq amul mooy est-ce que amul beneen chiffre boo xam ne bu ma ko jëlee diviser ko benn bu nekk ci ñoom ñaar mu jox ma chiffre euh, kii boo xam ne nu mu tudd résultat boo xam ne du am damm du am virgule ma ne nañ xool lool entre 6 ak 4 6 bu ma ko diviser ak ak naa jël 2 ndax moo gën a tuuti d'abord damay jox 3 ah kooku di amul virgule ma jël 4 diviser ko par 2 mu jox ma 2 ma ne ah kon kon kii baax na moom kon ñoom lii am na lu mu tudd mooy ñoom kon tawaafuq am na mooy ñoom tawaafaqa ma ne tawaafaqa ci lan fan lañ fan lañ dëppoo ma ne tawaafaqa bi nisf fi nisf ala nisfi mooy dañoo dëppoo ci an nisf waaw ñoom ci an nisf lañ dëppoo ma ne léegi inda tawaafuq mal qaa'ida maadha qaalat al qaa'ida règle bi ana la wax règle bi lan la wax règle bi lan la wax ma ne règle bi de dane woon ah inda tawaafuq naxudu wifqa ahadihima fi kaamili naxudu wifqa ahadihima wa nadribuhu fi kaamilil aaxar waaw tawaafuq bu amee dañuy jël moitié wu benn bi multiplier ko ak beneen chiffre bi ni mu toll saa ñu wàññi ma la ah nga ne waaw ma la léegi soit léegi tànn sa bu ma ne la ma ne fàttaliku naa ko bugguma ko bàyyil ma wax ko tànn sa bu ma neex la ma ne la ah kon tànnal sa bu la neex nga ne ma bu ma neexee ma jël six diviser ko en deux comme que ñoom moitié lañ dëppoo mu jox ma lan six divisé par deux lu may jox trois ah mooy trois ma jël trois boobu bu ma neexee ma jël trois boobu multiplier ko ak lan ak quatre bi. muy trois fois quatre lu may jox ma ne douze ma ne ah douze a ngoog douze a ngoog wala ma ne noonon tànn sa bu neex la quatre bi laay jël diviser ko en deux quatre bi laay diviser en deux bu ma ko xaajee ñaari xaaj mu jox ma deux ma jël deux fois six deux fois six douze mu jox ma douze ma am douze kon kay affaire baa ngoog ah waaw affaire baa ngi noonu kon douze laay am ma ne la mais yow est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que jëloon nga trois bi nga ne ban trois ma la trois bi wax ngay mbiram parce que bon euh, xaw naa en vrai dire fàtte naa exact mooy bàyyiwuma xel est-ce que wax nga ko waxoo ko bala ngaa bind parce que là bala ngaa bind douze kon yow douze mooy sa bopp masala nga bëgg a wax man la waaw douze mooy nekk sama bopp masala ma la noo yow dafa mel ne trois bi waxoo ko ah oui waxuma ko ah non non non non yow six ba bi rek nga wax ma ne la waa kon baax na garaawul nañ continuer lool rek mën naa ko continuer waaw loolu rek mën naa ko gént ne douze ba quatre bi def naa six ba quatre bi kon douze la may dox naa garder ci douze bi léegi ma xool douze boobu relation ak trois bi ci des bi bi deux sœurs yi di am deux filles yi léegi nga ne ma waaw baax na kon léegi dangay ma ne la kon xoolal baal ma woon la kon am nga laay xool damay xool est-ce que hal baynahuma tamaasul mooy douze ak trois bi nga wax ne moo ci des est-ce que tamaasul am na est-ce que tamaasul am na seen biir ma xool ne non douze nga wax ak trois kon tamaasul amut de tamaasul amut loolu benn affaire la loolu tamaasul amut deuxième affaire hal baynahuma tadaaxul mooy est-ce que bu ma jëlee chiffre bu mag bi di douze diviser ko ak trois dina ma jox résultat boo xam ne du am virgule ma ne xaaral ma def douze divisé par lan par trois mu jox ma quatre 3 fois 4 12 kon jox na ma 4 amul virgule ci kon tadaaxul am na ma ne la inda tadaaxuli bu tadaaxul amee lan la règle bi wax nga ne inda tadaaxuli naxudu al adad al kabir loolu la règle bi wax bu tadaaxul amee mooy mën nañoo roofante duggante nga diviser bu mag bi ci bu ndaw bi te mu jox le résultat boo xam ne du am damm du am virgule bu boobaa natiija gi mu lay jox amul virgule comme que loolu la amul kasra ni may def mooy bu mag bi laay jël bu mag bi fii mooy lan ma ne douze la mu ëpp trois kon douze mooy des sama bopp masala ma la waaw kay kon léegi douze nga am ma la bindal douze ca kaw mu tiim fa nga bind zawju defal ko un quart am na douze tiim foofu la fi nga war a def résultat yi ci kanamu un quart bi ak yooyu jëm suuf na tiim zawju ca kaw mais ci wet gi fële nga ne ma bind naa douze ma ne la léegi gis nga douse yi du xam nga ne moom nga war a séddale diggante jëkkër ji yaay ji ak ñaari doom yu jigéen ñi nga ne ma waaw léegi ma ne la séddaleel ma douse yi un nooy def ma ne un quart de damay def douze mooy bu un jëkkër ji damay def douze divisé par quatre lam ma jox la jëkkër ji am ma ne lu la jox ma ne xaaral douze divisé par quatre jox na ma troit ma ne la bindal kon troit ci kanamu kan ci kanamu jëkkër ji ma ne la yaay julum amoon nga ne ma un sixième ma ne un sixième nooy def douze divisé par six ngay def douze divisé par six mu jox la deux ma ne la bindal deux ci kanamu léegi boo ma waxee mais nan nga defee lan moo lan ngay diviser fan ak 6 bi fan la jógee 6 bi nga naan 12 xam naa ko mooy boppu masala bi mais 4 bi nga ko diviser 5 ak 6 bi nga ko diviser le ma ne la xam nga loolu looy lan mooy kaatu jëkkër gi fi nga bind jëkkër da nga def un quart da ngaa def un quart mooy un defu tere def 4 4 boobu ngay jël nga da ngay jël 12 diviser ko 4 boobu yaay ji un sixième un nga defoon def tere def six ci suuf douze bi ngay jël diviser ko six boobu moo lay jox li nga xam ne moom la yaay ji war a am fii nga ne waaw kay maa ngi door a comprendre parce que yooyu war nga koy leeral sinon jekki rek naan jëlal douze bi diviser ko quatre jëlal douze bi c'est pas évident ma ne la wax nga dëgg voilà kon deux ma la nag léegi binta yi deux deux deux doom yu jigéen yee ci des yi fi madame abay ñoom lu ñuy am ma ne non ñoom li ñuy am mooy sulusaani la sulusaani damay jël douze ma tas ko kon ñetti ñetti yoon mooy douze divisé par trois mu jox ma quatre kon douze mooy douze mooy quatre mooy quatre plus quatre plus quatre non trois mooy mooy mooy mooy mooy par trois laa koy diviser voilà kon douze mooy trois hein douze divisé par douze divisé par li nga xamante ne nii euh, mooy trois mu jox ma quatre mu jox ma quatre douze divisé par trois mu jox ma quatre kon mooy damay jël quatre laay teg quatre plus quatre nga ne ma quatre plus quatre quatre cinq six sept huit waaw plus beneen quatre nga ne ma huit neuf dix onze douze kon mooy quatre laay jël douze mooy quatre plus quatre plus bu ma ko xaajee douze bi ñetti yoon ma ne la waaw léegi. kon côté bu nekk da ngay am 4 4 fii 4 fii 4 fii nga boole leen ñuy 12 léegi ñaari doomi jigéen yi du deux tiers ñoom ci 12 yooyu nga rangale noonu xaaj leen ñetti xaaj fu nekk jox la 4 ñoom ñaar lañ ci war a jël ma ne 4 plus kon 8 lay doon kon ñoom 8 la ñu war a am ma ne la bindal 8 ci seen kanam nga bind naa wit ma ne la léegi defal ma total bi li nga jox jëkkër gi li ak li nga jox yaay ji ak li nga jox ñaari doomi jigéen yi laa bëgg nga totaliser ma. nga ne ma xaaral trois laa jox jabar ji jëkkër ji ak deux wu yaay ji muy cinq ak huit yi nga xamante ne nii moom la euh, euh, euh, ñaari doomi jigéen yi jël moom madame ah muy treize ma ne la xoolal treize ak bopp masala bi boppu masala bi ñaata la nga ne ma douze la ma ne la ëpp naa ëppul nga ne ma ëpp na kay lii du baax ma ne la nag looloo tax léegi douze ba fi ñu yem li nga bopp ma àll defal ma ci flèche mu jëm beneen côté bi nga bindal ma treize foofu mooy bopp masala bi toxu na jóge ci douze dem ci treize léegi boo leen séddalee ci treize ci lay mag waaw bu boobaa jëkkër ji naam trois yaay ji am deux ñaari doom yu jigéen ñi seen huit bi naroon a manqué dina mat ku nekk ku nekk am waaw léegi boo defee huit plus deux égale dix plus trois égale treize affaire ba bu féete boor kon affaire baa ko kon treize moo leen di mat mais pas douze treize moo leen di mat pas douze léegi ñu jàll ci bi ci tegu kon boobu jeex na kon gis nañ compat mu jóge ci douze dem ci treize. Hmm? am na beneen xaal comme bi euh, borom shara bi wax waka zawjatin boobu jigéen bi mu naan fa ta'ulu ila thalatha ila thalathati ashara ila thalathati ashara ka kabnatayni comme ñaari mooy biñ gis nii kabnatayni ñaari doom wa ummin ak seen yaay wa zawjin ak seen jëkkër bii lañ gis mu ne am na beneen waka zawjatin comme ki nga xamante ne mooy Cheikh Ibn al-Mardini rahmatullahi alayhi zawjatin ak cette fois-ci jëkkër moo faatu bàyyi fi madame A wa ummin ak yaay wa uxtin lu umm ak sœur boo xam ne yaay kese la bokk ak madame ak monsieur A mi dem mi faatu tey jëkkër jee faatu wa uxtun li ghayriha ak koo xam ne bokkul moom yaay mee bàyyi lañ bokk kooku it même résultat bi ngay am mais ñun benn wax nañ la tout temps benn misaal rek la ñuy jël par bi ñoo bëgg avancer léegi jàllal ma ci kaas bi bi ci tegu muy 12 dem 15 jàllal ma ci 12 dem 15 waaw mooy kon awlu ñu ci awlu 12 12 moom bopp masala boobu di toxu di jóge cette fois yi ci 12 dem ci 15 ma la exemple am mooy léegi ñëwaatal jëlal sa yàggeeg sa bic wala sa. tablette ba léegi bindal zawj deux bindal ma ci suufam mooy zawj mooy l'époux l'époux bindal ma ci ci suufam umm muy yaay bindal ma ci suufu yaayu mère ndey yaay mama yooyu yépp gi ci suufam bindal ma ci ab muy bàyyi ci suufam bindal ma ci ñaari bint mooy ñaari fii ñaari doom yu jigéen bindal ma loolu bindal ma ñaari ñaar yooyu ah léegi kon zawjun ummun abun ak li nga xam ne mooy ñaari bint lañ am léegi mu kii ma ne la kon lépp defal deux points kon ñi ñoo ko war a doon ñoo war a doon kan madame ami faatu hein ñii ñoo ko war a doon nga ne ma ah ma ne la waaw léegi kon ma ne la zawju bi muy lépp defal deux points parce que kon zawju day am lan un quart parce que lan am na ñaari doom yu jigéen yoo xam ne ñu ngi fi comme kaa bi ñu jógewoon sànk la te wala falakumu fa in kaana lahunna walad falakumu rubu mimma tarak bu dee ne seen soxna yi dañoo génn àddina bàyyi fi li nga xamante ne mooy doom ah góor la wala jigéen la yéen yéen ay moom rubu yi yéen jëkkër yi dangeen di toxoo ci nisfu ñëw dal ci rubu muy un quart kon nga bindal ma un quart ci kanamam ummu waxoon nañ ko sànq mooy comme kaa bañ jóge woon wali hmm? abawayhi li kulli wahidin minhuma as-sudus nga ne bind mën la bindal ma un sixième nga bind un sixième ci kanam par ah léegi nga bindal ma un sixième in ndax wali abawayhi li kulli wahid minhuma sulusu mimma taraka in kaana lahu walad am na fi deux kii deux doom yi jigéen kon loolu lay doon léegi ab abu tamit pare yi ndax lan li abawayhi moom lañ ñàkkoon fële mooy boo seetloo fii nii baay ji kese lañ ci dool dolli par rapport biñ jóge baay ji lañ ci dool li mu nekk un sixième mooy moom un sixième am ñëw mooy aaya bi lu ma fay bind ma ne un sixième mooy aaya bi ma wax sànk wali abawayhi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu walad baayam ak yaayam ku nekk day am un sixième ci li ah bu dee ne kii dafa am doom ki faatu kon nag yaay ji un sixième baay bi ci kanam un sixième ñaari bint yi loolu simple na ah fa in fa in fa in kunna nisaan fawqasnatayni falahunna thulutha ma tarak nga bind deux tiers kon ci seen kanam ma ne la léegi masala maa ngoog am nga un quart un sixième un sixième ak deux tiers léegi tasal ma ko duggal ma ci programme tamaasul tadaaxul tawaafu ak tabaayun nga ne ma léegi baax na six ak six laay jël ñaari niroo bay na xumaa tamaasul dañoo niroo benn bi laay éliminer tey benn benn très bien voilà léegi est-ce que entre six ak trois entre six ak trois lan moo fa xew ma ne la non wala naa bàyyi 6 ak 3 naa bàyyi 6 ak 3 dem entre kon 6 bi ma am ak 4 ma ne la 6 boo ko diviser ak 4 ban résultat la lay jox ma ne la non kooku damay jox virgule 1 5 la may jox kon kooku baaxul kon bay na xumaa do kon mooy tadaaxul amul te tamaasul amul ndax 6 nga ak 4 ma ne léegi lan moo des ma ne la damay xool est-ce que bu ma ko est-ce que tawaafuk am na bu ma diviser loo xam ne chiffre en dehors boobu bu ma ko diviser ak 6 bi dina ma jox euh, chiffre rond. te bu ma ko diviser ak 4 bi mu jox ma chiffre rond mooy loo xam ne damm du ci am virgule di ci am ma ne la aywa 6 mu ne dama commencé 2 laay commencé moo gën a tuuti 3 2 fois 6 mu jox ma 3 4 bu ma jëlee 4 bi 4 divisé par 2 mu jox ma 2 kon baax na kon bay na huma lan bay na huma tawaafuq inda tawaafuq looy def nga ne tawaafuq de bu amee ah inda tawaafuq na'khudhu ah, wifqa ahadihima wa nadribu fi kaamilil aaxar du loolu la woon ca tawaafuq nga ne ma waaw loolu la woon de mooy lan lañ dëppoo ci nisfu ma ne la léegi kon nisfu moitié wu six bu la neexee nga jël moitié wu six nga ko ak 4 3 fois 4 wala nga jël moitié wu 4 nga multiplier ak 6 moitié wu 4 fois 6 muy 12 ma ne la léegi nag mu des 3 bi 12 beeg bi ngay seet 12 beeg bi lan moo dox seen diggante ma ne lool moom tamaasul amu fi. ma ne la est ce que tadaaxul am nga ma ne xaaral ma def douze divisé par trois waaye ba ma ko defee mu jox ma quatre kon baax na baynahuma baynahuma tadaaxul ma ne la inda yi lan la qaa'ida bi wax damay garder bu mag bi naxudul adad al kabir wa nulghi al saghir chiffre bu mag bi lañuy jël te mooy douze ñu rejeté bu daw bi trois kon suñu bopp masala douze lay doon ma ne la kon bindal ma douze ca kaw mu tiim fa nga bind zaw ji ca kaw. mu nekk boppu masala bi ma la nag léegi gis nga douze bii moom nga may séddaleel diggante jëkkër ji yaay ji baay ji ak ñaari doom yu jigéen yi ma ne la léegi commencé xisma gi xismatu tarikaat ci nga ne nii de yaa ngi séddaleel li nga xam ne mooy miraas mi sawaay ah maa ngi lay superviser de nga ne ma waaw léegi nii laay def yaay un quart mooy comme fi ma jóge woon rek 3 la ndax 12 divisé par 4 lay doon 3 fois 4 12. ma ne la yaay nag nga ne ma yaay 1 6 lay am moom comme fi ñu jóge woon la rek comme 12 bi jóge woon dem 13 foofu même cas bi la bàyyi kesee yokk kon 1 6 damay jëlaat même chiffre ca kanam un 6 kon yaay ji 2 lay am bàyyi ji ci yokk mu war a am un 6 moom kon moom it 2 lay am waaw. ma ne la deux sœurs yi lool gisoon nañ ko fële deux euh, filles yi mooy ñaari doom yu jigéen yi fi madame Aba yi loolu gisoon nañ ko ñoom wit la ñuy am ma la léegi defal totalu li nga leen jox ñépp li nga jox jëkkër ji yaay ji baay ji ak ñaari doom jigéen yi ñaata la lay jox nga ne am naa trois plus deux plus deux plus huit mane ne la lu la jox ma ne 15 la ma jox ma ne la waaw kay loolu nag kon mooy 15 mooy nekk mooy ñëw nekk bopp ala bi day jóge ci 12 dem ci 15 fa nga bind kon 12 defal ma ci flèche. ci kanamam nga bind fa 15 léegi mooy bopp ala bi toxu na li may séddale nekkatul 12 laay séddale waaye 15 laay séddale waaw léegi ma ne la boo ko séddalee noonu nag gis nga dina baax mooy mat na waaw léegi kon jàllal ma ci bi ci tegu après dinaa la wax benn affaire boo xam ne boo ko seetluwul exemple yi ma la jox yépp boo ko seetluwul it dinaa la ko dinaa la ko dinaa la ko wax insha allah léegi kon jàllal ci dernier bi dañ ne woon ñetti yoon ñetti yoon la awlu di dugg ci lan ci douze kon gis nañ bu jóge douze dem treize te impair lañuy doon mooy dañuy tóol gis nañ buñ jóge douze dem quinze léegi nag ñu jàll ci beneen bi mooy day jóge douze dem dix-sept léegi ma ne la xoolal léegi ñëwaatal ma jox la beneen cas pour fii hein bindal ma trois jabar trois jabar tey monsieur A moo faatu monsieur A bàyyi fi ñetti soxna ñetti yeey ñetti soxna la fi bàyyi nga ne ma kon ma bind trois kii femme ma ne la waaw trois épouses bindal épouse trois épouses waaw moom du moom moom du ragal <laughs> waaw wala rek mu man ko waaye it bu mu nekk koo xam ne da koy takk ngir ngir ngir ngir merloo aaw bi wala ñaareel bi waaw waaye rek dañ xam ne na pour merloo leen ma takkub ñetteel kooku moom doxam nga kooku doxawul sunna moom waaw kenn du takk soxna pour venger dooy <laughs> venger takkal ngir jaamu yàlla boo ko marul nga yem ci benn bi mu wax bu ngeen ku ku nga yem ci benn waaw am na ñoo xam ne ragal a tax am na ñoo xam ne duñ ko def am na ñoo xam ne moom mooy ñoom moom benn doy ne waaw ku nekk ak raison te bu kenn xeebal kenn raison waaw kenn du takk ngir ay pour venger na fekk ngir yàlla na nga ko def en tant que taalibe en tant que jullit def ko mu nekkum jaamu yàlla waaye bu ko def ngir ay venger ak tamit ngir wanne waaye sama gaay yépp am nañ man il ma am lu toll noonu manit mu mel ni concurrence mbiri du concurrence déedéet kon trois bindal ma trois zawjaat bindal ma trois zawjaat muy kon trois épouses nga bindal ma trois épouses man defal ma deux points nga defal ma deux points ma la bindal ci suufam deux jaddaat deux jaddataan mooy ñaari maam yu jigéen la fi bàyyi tamit muy jaddataani ñaari maam mooy deux grand-mères ak lan ma ne la ci suufam bindal quatre axawaat li umm muy kaat lan sœur yoo xam ne monsieur ami xam nga lan la bokk ak ñoom yaay kese ak ñan mane la bindal ak huit sœur yoo xam ne bàyyi lañ bokk waaw hmm. bu la neexee foofu yi nga def shaqiqaat waaw soit huit sœurs yoo xam ne yaay kese lañ bokk wala baay ak yaay yaay xool lu la ci neex kon daal yow nga ne ma attends yow monsieur a kon daf fi bàyyi ñetti soxna ñaari maam yu jigéen ak ñeenti ra rakkam wala magam yu jigéen yoo xam ne yaay kese lañ la bokk ñoom ak juróom-ñett muy huit rakkam wala magam yu jigéen yoo xamante ne nii ñoom li ñu bokk mooy papa ma ne la waaw wala rek sax nga ne ñoo bokk papa ak yaay bu dernier bi yaay xool nga ne ma ah, miraas mi tey nit ñi bari nañ de parce que rien que huit plus quatre huit plus deux mooy bu ma jëlee. ñetti soxna yi ak ñaari maam yi ñuy cinq hein ma jël quatre sërëm yi nga xam ne yaay kese lañ bokk ak huit sërëm yi nga xam ne baay kese lañ bokk huit plus euh, kii quatre muy douze plus cinq muy dix ñii dix-sept mane la léegi nag li jëntil ma lii ci alquran séddaleel ma miraas mi douze bii mooy seet seetal ma bo bopp masala bi lan la nga ne ma boobu balaa loolu passage obligé soxna yi soxna yi lan la ñuy am est-ce que monsieur A bàyyi na fi doom nga ne ma déedéet ma la kon lan la alquran waxoon nga ne ah alquran de waxoon na aaya 12 suuratu nisaa wala hunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad wala kum ñeel na wala wala hunna ñeel na soxna yi ar rubu un quart mimma taraktum li ngeen fi bàyyi yéen jëkkër yi in lam yakun lakum walad bu dee ne yéen amu ngeen doom comme que monsieur a amul doom kon ñetti soxnaam yi ñooy bokk un bi waxoon nañ la bu dee kenn la moo koy fab bu dee ñaar la ñoo koy bokk bu dee ñett la ñoo koy bokk bu dee ñeent la ñoo koy bokk comme que ñett lañ mooy ñett ñoon ñooy bokk un quart bi ma ne kon bindal un seen kanam ma ne bind naa un quart. ma ne la kan moo ci tegu nga ne ma ñaari maam yu jigéen ma ne la ñaaru maam yu jigéen kan moo leen doon xaj bu ma ne yaay waaw yaay de moo leen doon xaj bu. moo leen doon deree am waaye yaay amu fi te jadda yonent bi aleyhi salaatu salaam moo àtte ne moom euh, un sixième lay am ñoom nag lu may def ma ne est damay defal ku nekk un sixième mooy ku nekk jadda mooy deux jadda la ma ne la non ñoom un benn un sixième bi lañuy bokk voilà ñaar ñooñu benn un sixième la ñuy bokk ah. ah oui ku soit très clair du ku nekk da ngay ñëw naan jand ndax bu doon lool moo non duñ ko bokk de mooy ñëw mooy du ku nekk un ngay am benn un bi la ñuy bokk. nga ne la léegi eh, axawaat li umm yi nag ma ne la ñeent sœurs yi nga xam ne ñoom la bokkal yaay ñooñu gisoon nañ ko ci jotaay bii weesu ah. wa in kaana rajulun aaya 12 bi ci suuratu nisaa ba léegi wa in kaana rajulun yuurafu kalaalatan aw imra'a wa lahu axun aw uxtun fa kulli waaxidin minhuma sudus waaye fa in kaanu akthara min daalika fa hum shurakaa'u fi sulus suñu boroom waxoon na ne ñoom dañuy am un bu dee nit ki comme monsieur dafa génn àddina bàyyiwu fi bàyyi te bàyyiwu fi doom ah mooy kalaala gi bu dee bàyyiwu fi yaay bàyyiwu fi doom ki benn sëram bu bokkal yaay kese wala benn frère am bu bokkal yaay kese ne fi moom yaay kese la bokk ak moom kooku day am un sixième waaye fa in kaanu akthara min bu dee ëpp nañ benn nekk ñaar jëm kaw fa hum ñoom shuraka u fi sulus la bokk un tiers kon quatre axawaat li umm yi loo leen defal maanaam defal seen kanam kon un tiers ñëw na bind naa un tiers ma ne la huit axawaat li àbb nag huit sœurs yi nga xam ne bàyyi kese la bokk ak ñoom mooy ñoom bokk ñoom ñee hmm? ñoom lu ñuy am ma ne la ñooñu deux tiers la am ma ne la sa deux yi nga wax foo ko jële ma ne la fin fin wu mooy jeexitalu suuratu nisaa yi foofu la ko suñu boroom subhaanahu wa taala wax la nan la ko waxe mu ne mooy fa muy wax ne fa in kaanata isnatayni falahuma thuluthaani mimma tarak bu dee ne ki génn àddina daf fee bàyyi sœur xam nga bu dana woon inimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak bu dee kenn dafa faatu comme suñu exemple bi monsieur A amul doom waaye am na benn sœur bu fi nekk boo xam ne moo bokk ak moom ndey ak baay wala moo bokk ak moom baay kese kooku day am moitié wu alal ji lañuy xaaj ñaari xaaj mu jël benn waaw woo ta moom bu dee ndaw saa faatu nag woo waa ji frère bii bu dee ci cas boo xam ne madame A moo faatu frère bi mbokkal ndey ak baay wala bàyyi kese ne fi kooku moo koy doon. in lam yakun laha warat bu dee ne ndaw si set fois si ba mu génnee àddina bàyyiwu fi doom waaye wa in kaanatas na tey ni bu dee ne monsieur A ba mu faatoo mooy góor ga ba mu faatoo. sërëm yi mbokkal bokkal ndey ak baay wala yi mu bokkal baay moo taxoon ma ne la huit bi bu dernière bi bu la neexee nga def sœur yu mbokkal bokkal huit yu mbokkal bokkal kese wala huit sœurs yu mbokkal bokkal ndey ak baay yaay xool lu la neex bind ci waaw léegi mu ne bu ëppee fa in na tey ni bu ñu nekkee ñaar jëm kaw falahuma sulusaani mimma tarak ñooy moom deux tiers ma ne kon bindal ma deux tiers ci seen kanam nga ne ma bindal naa la li nga xamante ne nii mooy deux tiers ma ne la nag léegi gis nga deux tiers bii nga bind kon lan nga am mooy fin bi ñetti jabar yi am nga un ñaari maam yu jigéen ñi am nga un sixième pour ñoom ñeenti frères yi nga xam ne yaay lañ bokk am nga un tiers huit yi mu bokkal baay kese am nga deux tiers léegi nag defal ma duggal ma ci programme mu tamaasul tadaaxul tawaafuq tabaayun nga ne ma waaw ay wu ñu dem léegi. aywa man am naa gis naa ci mbir yi ñaari trois un tiers wu quatre sœurs yi mbokkal yaay ak trois wu deux tiers trois boobu nekk ci huit sœurs yi mu bokkal baay kese wala baay ak yaay gis naa trois ak trois ma ne lan moo fa xew nga ne baynahuma tamaasul ma ne tamaasul bu xewee luy xew ma ne tamaasul bu amee damay damay rejeter benn bi damay bàyyi benn bi jàpp ci benn bi man la kon bàyyil benn trois bi jàpp benn trois bi téyel ma benn trois bi nga ne ma téye ma la léegi xoolal ci kaw six ak quatre kaatu ñetti soxna yi ak siisu ñaari maam yu jigéen yi est-ce que seen biir tawaafuq ab lii tamaasul am na nga ne bokkul parce que six nga wax ak quatre kon bokkuñ ma ne la est-ce que seen biir tadaaxul am na mooy 6 divisé par 4 est-ce dina la jox chiffre boo xam ne chiffre bu ron la nga ne ma déedéet cinq la may jox ma la kon jàllal ci biir tegu muy est-ce que am nañ tawaafuq mooy est-ce que tawaafuq am nañu mooy am na foo xam ne beneen chiffre boo xam ne bu ma ko diviser ku nekk ci ñoom ñaar 4 beeg 6 bi dina ma jox résultat boo xamante ne nii du am ni nga xamante ne mooy damm ma ne la am na mooy ñoom ci nisfu la mooy comme fi ñu jógee rek ci misaal yi ñu jógee. ma ne la kon looy def inda taw inda taw inda eh, at-tawaafuq ma ne nisfu ahadihima comme que fi ñu dëppoo fii moitié la kon wifqa ahadihima laay jël fëgg ko ci beneen bi mooy multiplier ko kon 6 laay diviser par par 2 mu jox ma 3 3 fois 4 12 3 fois 4 12 ma am 12 wala ma jël 2 fois 6 mooy 4 bi laay laay xàcc digg bi mu jox ma 2 mu multiplier ko ak 6 bi muy 3 muy 2 fois 6 jox ma 12. ma ne la léegi douze bi ak trois bee ci des ma ne la foofu damay xool est-ce que seen est-ce que tamaasul am na tamaasul amut mooy douze ak trois du même chiffre bi ma ne la xoolal ndax tadaaxul am nga ma ne douze divisé par trois ana lan la maa jox jox na ma li nga xam ne mooy quatre kon baax na ñoom tadaaxul am na la ma inda euh, tadaaxul yi ana ñuy def ma ne la inda tadaaxul yi damay retenir chiffre bu mag bi rejeter chiffre bu ndaw bi ma ne la ana chiffre bu mag bi fii nga ne ma mooy douze ma ne la an mu ndaw bi nga ne mooy trois moom laay rejeter kon douze mooy sama wopp masala ma ne la bindal ma douze ca kaw nga bind douze ca kaw ma ne la douze bii moom nga war a tas ci ñii ñépp léegi moom nga war a séddale diggante ñetti soxna yi ñaari maam yu jigéen yi ñeenti sœur yi mu bokkal yaay ñeenti sœur yi mu ñoo juróom ñetti sœur muy huit sœurs yi nga xam ne bàyyi lañ bokk wala ndey ak baay léegi on y nga ne ma léegi ma ne la paaru un quartu soxna yi lan la ma ne loolu trois lay doon parce que bu ma xoolee douze ba fa douze ba jógoon quinze ba foofu jëkkër a fa newoon mais un quart la amoon kon mooy mbir mi te douze moo ne newoon bopp masala ba cosaanu masala ba ca bopp ba lool la woon kon quatre la du fi nekk di euh, di trois la du fi nekk di di calculer calcul damay xool ci ginnaaw damay jariñ waaw parce que sama expérience war na maa jariñ dootuma fi calculer calculer yu metti kon un quart douze bu ma ko jëlee ci un quart moo ko jëlee ci douze damay tex trois ma ne la bindal trois kon ci kanamu ñetti soxna yi ma ne la ñaari maam yi muy un six un sixième ma la mooy palaasu yaay ci douze bi ba mu jógee di dem quinze fañ jóge woon foofu loo defoon un six ci kanamam deux ma ne la kon bindal deux ci kanamam léegi ma ne la ban moo ci tegu mooy quatre sœurs yi nga xam ne yaay lañ bokk muy un tiers ma la ah un tiers bi nag amuñu ko woon nga ne ma kon xaaral simple na damay def douze divisé par trois mu jox ma kaat ma ne la kon bindal kaat ci kanamu ñaari sœur ñeenti sœur yi moo xam ne yaay kese euh, la bokk ak ñoom bindal kaat seen kanam nga ne ma bind naa kaat ma ne la léegi mu des dernière mooy huit sœur yi mu bokkal nday ak baay wala yi bokkal baay kese ñooñ deux tiers la ñuy jël ma ne la deux tiers gisoon nañu ko misaal bi ñu jóge woon mooy case bi ñu jóge woon douze jëm quinze xoolal dernière ba ñaari bint ya lan lan lañ doon am nga ne ma ñaari bunt ya de ñaari bunt yële lañ doon am mooy deux tiers ma ne la deux tiers lan la représenté woon ci douze nga ne ma huit ma la huit boobu ngay bindaat fii rek ndax deux tiers deux tiers la te lépp ci douze lay jóge nga ne ma voilà ma ne la léegi plus jëlal nga additionné mooy nga plus entre li nga xamante ne nii mooy yi nga am yépp muy trois ma ne la kon mooy bi nga jox ñetti soxna yi ñaari maam yi ñeenti sœurs yi mbokkal yaay kese ak juróom ñetti sœurs mbokkal nday ak baay wala baay kese ku nekk li ko jox par yooyu laa bëgg nga plus ma nga ne kon euh, soxna yi trois laa leen joxoon ma ne la trois lan ñaari maan yi deux ne la plus lan nga ne ma plus sœurs yi ñeenti sœurs yi mbokkal yaay kese quatre la woon ma ne la plus bu mujj bi mooy juróom ñetti sœurs yi mbokkal baay wala nday baay ñoom huit laa leen joxoon ma ne la totaliser lépp lu mu la jox ma ne dix-sept la ma jox ma la voilà kon léegi 17 mooy nekk suñu boppu masala 15 bi day soppeeku ko jóge ci 15 dem ci set pour séddale bii nga def mu daal di jaar yoon loolu mooy haalat isna ashara boobu haalat jóge ci lan jóge ci duus waaye dem ci lan ci li nga xamante ne mooy sab'ata ashara waaw dafa jóge ci waaye haalat min isna ashara dem ci li nga xam ne mooy sabat ah, kon mu ngi noonu lii mooy kon awlu beneen baa ngi bu mujj bi ah, am na yeneen kii léegi eh, bii nag bii nii xam nga nan la ko boroom xam-xamu faral di ñu dañuy tudde ummul aramil ummul aramil waaye dañ koy woowe tamit ummul furuj waaw lu tax lu tax ñu leen di woowe noonu parce que ummul aramil xam nga armala armala ci arab mooy comme waa ji bindoon al al armalatul murdi'a ah Shawqi la woon fàtte naa kanati la yii loolu foog loolu foog naa ba ma ko gëjee gis ba ma ko gëjee xool liir mooy affaire boobu noonu al armalatul murdi'a euh, war na ëpp ans. la ilaha illa allah moo tax famatuma peut muy mooma euh, <laughs> Ahmad Shawqi <laughs> rahimahullah léegi <laughs> mooy armala mooy koo xam ne day ténj femme biy ténj ñii nag lu tax ñu leen tudde tusamma bi ummil aramil mooy yaayu ñiy ténj mooy lan lu tax mooy euh, maam ji mooy ñaari maam yi yu jigéen yi dafa mel ñoom ñoo njaboote ñii ñépp mooy ñii ñépp dañuy ténj mooy ñii boo seetloo masala bi mooy ummul araam yi mooy masala ñi nga xam ne ñii ñépp ay kat lañ mooy mooy dañ lay jox euh, euh, ko xam nga yaay mooy ténj mais bon masala ay ténj mas nañ ko wax waxoon nañ ne du yaay kese ténj ah du jëkkër lala du du jabar kese mooy ténj laa bëgg a wax waaw <laughs> voilà mais loolu du suñu kii quoi mooy léegi <laughs> waaye du dépasser bu dul jabar moom du dépasser trois jours hein léegi léegi dañ koy woowe ummul aramil parce que ñii ñëpp boo seetloo ñoom ñëpp ay jigéen lañ looloo tax ñu tuddi ko tamit ummul furuj mooy li unusatil jami' mooy ne ñii ñëpp ay jigéeni kese lañ ñetti soxna ñaari maam yu jigéen ñeenti rakk wala mag yu jigéen yoo xam ne yaay kese la bokk ak monsieur mi faatu ak juróom-ñetti rakk wala mag yu jigéen yoo xam ne papa kese lañ bokk ak monsieur A wala papa ak yaay du ay jigéen kese moo tax ummul furuj hmm? ndax ñoom ñëpp ay jigéen lañ ak ummul aramil yaayu way tënj yi léegi lii moo doon bii aywa ñu jeexal bi ci bu mujj bi ah? ñu jeexal. ñu mooy xoolal yii nii mooy yiñ jóge nii hein mooy foo jaar bi mooy mooy jeexal nañ douze bi kon vingt-quatre douze bi yooyu lañ waxoon douze bi ñetti case la mooy ñetti yoon lañ ko mën a awlu dinañ ko compat mu jóge ci douze dem treize ñu compat ko mu jóge ci douze dem quinze ñu compat ko mu jóge ci douze dem dix-sept jeex ma mooy ñetti yoon lañ ko mën a compata bu ci nekk day impair mooy day tóol mu jóg treize quinze dix boo seetloo li ma la doon wax naan la boo ko seetloo ma ne la seetlu affaire bi mooy paar yi ak nit ña ca nekk xoolal premier ligne yi kese boo demee ci douze jëm treize première ligne bi kan mooy njëkk a doon kan lañ bindoon nga ne zawju ma ne la jàllal ci douze ak quinze douze ak quinze ki doon njëkk a kan lañ bindoon ñu ne zawju man la jàllal ci douze ak dix-sept kan lañ njëkk a bind ma fii ñetti zawjaat mooy ñetti soxna. nga ne ma la seetloo dara ma ne sii mooy ñii il faut jabar am fi wala jëkkër ma ne la waaw kay parce que il faut un quart am fi. waaw laazim an yakuna fii ahadu zawjayn il faut kenn ci ñuy dencante nekk ci awlu douze pour douze compat yi ñu ko mën a def pour mu am il faut minimum xam nga wax nañ la am na exemple boo xam ne comme li borom euh, sharh bi wax euh, euh, Cheikh Ibn al-Mardini que am na yoo xam ne jëkkër jee gaañu mooy ci douze bi mooy ci douze yi am na yoo xam ne. jëkkër ji moo faatu bàyyi fi benn soxna mooy yi ma la naan war nga koo def exercice mooy mën na nekk jëkkër mën na nekk jabar mooy il faut kenn jaamu faatu ji te bu dee jëkkër a fi ne bu dee jëkkër moo fi nekk moom c'est obligé doom nekk fi parce que pour moom mu mën a jël un comme que un ñaar kese ko fi am ci miraas mooy ñaar ñuy dencante ñoom kese ñoo am un comme que ñoom ñaar kese ñoo am un kon obligé pour masala bii nii douze ñu man koy compat mu jóge treize dem treize wala jóge douze dem quinze wala jóge douze dem dix il faut kenn ci ñooñu nekk jabar gi wala jëkkër ji ta bu fi jabar yi nekk mooy jëkkër gi du fi bàyyi doom parce bu fi bàyyee doom moo tax bu fi bàyyee doom ñoom un lañ jëm mooy soxna si walla soxna yi un huit am mooy fu fi jëkkër nekk rek jëkkër du fi bàyyi doom bu dee moom moo faatu comme monsieur A comme suñu demee exemple bi lool benn constat la bu dee ne soxna si jëkkër ji soxna si tey moo faatu il faut mu bàyyi fi doom ngir jëkkër ji mën a jël un ndax bu fi bàyyiwul doom jëkkër ji nisfu lay jël te bu boobaa masala bii compaat bii du mën a nekk mooy masala bi du mën a nekk li nga xam ne mooy douze di dem ci ay yeneen ak ay treize ki i quinze ak i dix-sept est-ce que comprendre nga voilà loolu lii bi léegi nag bon benn ci des benn ci des euh, muy nañ ko jeexal parce que comme ça ñu jeexal awlu tey insha allah mooy vingt vingt quatre bi parce que awlu waxoon nañ ci lay dugg six bi douze bi ak vingt quatre bi 6 bi 12 bi ak 24 bi léegi 24 bee ñu dese léegi moom moo moo 24 bi ah ma léegi 24 bi moom bindal kon moom benn tableau kese ngay def moom possibilité awlu mën na koo dugg moom bindal ma ci benn. benn moom moom jarul kaas bindal ma ko moom kese kon tëjal ma sa kaas bi nga defoon cinq tableau bi nga defoon pour douze bi trois kii yi jeex na ñu ngi ci vingt bi mooy dernier bi insha allah léegi kon nga ma ne la bindal vingt-quatre bi nga ne ma vingt bi moom man nañ ko compat ba ñaata yoon man la moom benn yoon kese déglu benn yoon kese kese kese kese la mën a nekk waaw moom benn yoon kese lañ ko mën a compaat kenn du ko compaat lu ëpp benn yoon nga ne ma ah. ma ne la ah yow six bi quatre fois lañ ko doon compaat six sept huit la waaw douze bi ñetti yoon te yu impair yi à partir de douze treize quinze dix nga ne la waaw ma ne kon 24 bi moom benn yoon kese la ma ne la waaw nga ne ma benn bu jógee 24 fan la jëm ma ne la xaaral ma jox la exemple xaaral ma jox la exemple après yow di nga ko trouver sa bopp. ma la léegi kaay aywa nañ leen dem ci li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy 24 bi mooy al aslu saalis mooy cosaanu ñetteel bi nga xam ne. E, awlu mën na koo dugg mooy c'est possible c'est possible voilà ma ne la léegi soxna monsieur A moo faatu tey mu bàyyi fi benn soxna boo fa bindee quatre soxna ak trois soxna soxna benn la waaye man euh, nañ jël benn rek nañ la la bàyyil benn benn soxna ma ne la bindal épouse ma ne la kenn ngo demal ci ligne bi ci tegu ci suufam ñaari doom yu jigéen nga bindal ma ñaari doom yu jigéen ci suuf mooy deux filles la fi monsieur a bàyyi ak soxna soxna si wax nañ la ko ak ñaari doom yu jigéen ak yaayam bindal ma umm mère wala ndey walla mama wala meer wala ñooñu waaw bindal umm nga ne bind naa ma ne la bindal ab mooy bàyyi waaw nga ne bind naa bàyyi dina bàyyi léegi ma ne la léegi bi baax na ñii ñoo war a doon monsieur A jabar ji ñaari doom yu jigéen yaayam ak pàppam léegi nag dama bëgg nga wax ma alquran nan la def nan la départager miraas mi nga daal di may defal miraas bi maa lay déglu bàyyi naa la ak volant bi nga ne ma yaay ji un huitième lay jël parce que doom a ngi fi ma ne la lool foo ko teg waaw loo wax lu nekk daa war a am dalil ma ne la fi ma ko teg mooy li alquran wax ci aayu douze bi ma ne la nan la wax mu ne moo ne fa in kaana lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum fa in kaana lakum walad yéen jëkkër yi bu dee dangeen fee bàyyi doom soxna yi wala soxna si moomoom un huitième ci li ngeen fi bàyyi te fii nii ba ñu gisee ne bàyyi na fi ñaari doom yu jigéen kon un huitième lay jël man la très bien kon bindal ma un huitième ci kanamu soxna si ma ne la deux bint yi nag ma ne la ñoom nga ne ma ñooñu moom deux tiers la ñuy jël mooy fi ñu jóge woon sànq ndax aaya onze bi fa inkun na in kunna nisaan fawqa thnatayni falahunna thulutha ma tarak bu dee ñaari ay jigéen lañu mat ñaar jëm kaw ñoom ñooy am lan ñooy am deux ca xaadisatu ñaari doom yu jigéenu sayyidatu sayyidina Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhu ci la koy nent mi alay saa leerale kon deux tiers ma kon bindal deux tiers ci kanamu kanamu lan ñaari fii yi yi fi monsieur a bàyyi ñaari doom yu jigéen yi ma ne la yaay ji nag lu muy am nga ne yaay ji moom sudus lay am ma ne la lool foo ko teg ma ne mooy ba léegi aaya onze bi wali abawayhi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu walad ndax alxuraan moo ne ñaari yaayam nit ki bu faatoo bàyyi fi baayam ak yaayam ñoom ñaar ku nekk dina am un sixième ci li fi kooku seen doom jooj bàyyi bu dee ne ñoom dañoo am li nga xam ne mooy doom bu dee ne dañoo am doom ñoom ku nekk un sixième kon man la kon bàyyi yaay bindal un sixième bàyyi ci tegu kon moom it bindal ko un sixième ma ne la walla affaire baa ngi léegi duggal ci programme u tamaasul tadaaxul tawaafuk tabaayun ma ne la ay ca nga ne ma waaw xaaral ma essayer ma ne am naa 6 ak 6 mooy deux yu mujj yi loolu laa seetlu ma ne la lool lan loo fa xew ma ne la ta nga ne ma tamaasul a am ma ne la inda tamaasuli maada qaalatil qaida lan la règle bi wax nga ne damay rejeter benn bi jàpp benn bi ma ne la très bien jàpp ban nga jàpp ma ne 6 ma ne la léegi baax na jàpp nga 6 léegi xoolal 6 kon mu dese la 8 3 ak 6 est-ce que entre 8 ak 6 xoolal ñaar yi nga xam ne dañoo perdre 3 bi bàyyeegul ko 8 ak 6 est-ce que boo jëlee 8 mooy est-ce que ñoom tamaasul am na 8 ak 6 nga ne déedéet ma ne est-ce am nga ma ne xaaral ma def 8 ak divisé par 6 noo du baax 1 virgule 33 la may jox kooku du baax. ma ne la léegi est-ce que ñoom am na chi beneen chiffre boo xam ne boo ko diviser ak bi diviser ko ak 6 bi dina la jox chi euh, résultat boo xam ne du am virgule du am damm nga ne ma xaaral may seeyee 8 divisé par naa jël 2 d'abord 2 mu jox ma 4 ah kook de 4 la ma jox xaaral ma jël 6 6 divisé par 2. mu jox ma trois kon baax na ma ne la kon lan moo xew foofu kon ñoom ñaar dëppoo nañ fenn ci fan lañ dëppoo ah nga ne ma ci ci nisf ci moitié lañ dëppoo waaye du ci du ci tiers parce que boobu nga ne ma lu tax du tiers ma ne la jëlal huit divisé par trois nga seet ah non loolu du baax damay jox ay virgule ma ne voilà moo tax bi nga def te amul virgule muy deux bi kon ñoom ittafaqa ala nisf ma ne la règle bi lu mu waxoon ma ne la ah règle bi dana moo ne da tawaafuqi dañuy jël wifqa ahadima ñu dóor ko ci beneen bi mooy ñu multiplier ko ci kaamilul aaxar ma ne la léegi kon six la ak ah nga ne ma waaw ma la jëlal xaaju 6 nga multiplier ko par 8 ma ne xaaju 6 mooy 3 multiplier par 8 3 fois 8 mu jox ma vingt 24 di laa am. ma ne la 24 ah, nga am wala bu la neexee comme que tànn sa bu la neex la bu la neexee it nga def leneen ma ne mooy la mooy xaaju 4 xaaju 8 bi fois 6 mooy 4 fois 6. égal 24 mu jox ma 24 ma ne mu ngoog kon 24 baa ngoog léegi ma ne la euh, mu des nag 24 bi nga am man a goo koo def bopp masala ak 3 bi bul fàtte 3 bi deux tiers ñaari doomi jigéen ñi 3 boobu ana ban relation la am ak 24 bi nga ak ak ak ak yow 24 kii li nga am 24 bi nga ne ma xaaral 24 damay xool. est-ce que ñoom tamaasul 24 ak 3 benn lañ ma ne non non du benn ma ne la léegi est-ce que lan ngay xool ma ne damay xool ndax tadaaxul am na ma ne kon jëlal 24 divisé par lan 3 ma ne xaara 24 divisé par trois égal 8 kon de baax na joxuma am amul virgule ma ne la léegi inda tadaaxul yi ana la règle bi wax ma ne régle bi dina ne ma dawee jàpp rek chiffre bu mag bi ma résultat bu ndaw bi ma ne bu mag bi mooy ban ma ne mooy 24. bu ndaw bi mooy lan mooy 3 ma ne la kon 24 day ñëw nekk suñu bopp masala nga def 24 ma ne la voilà bindal 24 ca kaw ca zawja ca kaw léegi nag 24 yi gis nga moom ñoom nga war a di ñoom nga war a diviser séddale diggante jabar ji ñaari doom yu jigéen ñi ak yaay ji ak baay ji nga ne ma léegi ma ne la léegi defal ma miraas mi maa ngi lay déglu nga ne ma léegi damay jël yaay ji 1 8 la damay jël vingt quatre divisé par huit vingt quatre divisé par un huitu yaay ji huit boobu nekk ci suuf laay diviser suñu bopp masala di vingt quatre mu jox ma trois ma ne la kon bindal trois ci kanamu yaay ci kanamu fi bind un ci kanamam trois mooy paaru yaay cëram trois la ñett ñetti wàll la ci am ñetti cër léegi nga ne ma ñaari bint yi nag mooy seen deux tiers ma ne la nag foofu defal attention deux la ñu de mooy deux tiers la ma ne la vingt quatre ngay jël diviser ko par trois vingt quatre divisé par trois lu mu lay jox huit mooy kon vingt-quatre mooy ñetti huit la mooy huit plus huit plus huit moo lay jox vingt-quatre te nag ñaari yi ci huit yooyu ñoom la doom yi war a jël ndax deux tiers la man la kon huit plus huit égal nga ne ma seize man la kon defal ma seize ci kanamu ñaari bint fi nga bindoon deux defal ci kanamam seize mooy kon ñoom seen wàll ci miraas mi seize ashum lañ ci am par an am si baa yaa léegi nga ne ma yaay ji nag ma ne la yaay ji simple na damay jëlaat vingt quatre divisé par moom un six la amoon divisé par six mu jox ma 4 ma ne la kon bindal 4 ci kanamu yaay ji ma ne la baay ji simple na mooy même chose bi la mooy un 6 la man la kon moom 4 tamit lay am ma ne la waaw kay léegi jëlal li nga jox yaay ji li nga jox jabar ji jox ko ñaari doom yi jigéen ñi jox ko yaay jeeg baay ji yooyu yépp nga may plusal ñaata la lay jox est ce que dina la jox bopp masala bi 24 ma ne la xaala 3 laa joxoon yaay ji plus 16 yi ma jox ñaari doom yi jigéen ñi plus 4 yi ma jox yaay ji plus 4 yi ma jox baay ji égal 27. 27 la ma jox de ma ne la waaw kay kon bopp masala bi day jóge ci 24 dem tëb dem ci 27 ma ne la nag kon. trouver nga résultat bi mooy kon c'est bon kon 27 24 bi dafa tëb dañ ko compat mu jóge ci lan dañ ko comp dañ ko comp mu jóge ci 24 dem ci 27 léegi 27 boobu moom lañ séddale ñépp ngir mu ngir mu man leen a mati bu ñemoon ci 24 du mat ana maski bi nag bii kese la moom 24 bi bii kese moom awloom lii kese la benn yoon lañ koy awlu mooy day jóge ci 24 dal ci 27 ma ne nag gis nga am na benn affaire fii boo xam ne ab règle la boo war a am na beneen misaal boo demee ci borom saraa bi joxe na beneen misaal muy a Cheikh Ibn al-Mardini joxe na beneen kaa boo xam ne lii da ciy am mais bon ñun bu ci nekk benn lañ jël léegi mooy xoolal mooy ne il fii dafa am comme liñ la waxoon sànk ne la seetlul soxna yi mooy jëkkër ak jabar ci douze bi waxoon nañ la foofu il faut ngir comp yi mën a am. jóge 13 dem jóge 12 dem 13 wala 12 dem 15 jóge 12 dem 17 il faut jëkkër ak jabar kenn nekk fi fii itam c'est fii c'est im mooy dafa am noo xam ne tamit c'est im mooy lazimam la mooy man da ñàkk am ci mooy il faut soxna fii jëkkër du fi nekk fii kaa bu mel nii foo jaar jabar moo fi nekk moo xam benn jabar la wala ñetti jabar wala ñaari jabar walla walla il faut mu nekk jabar joo xam ne moom dafay nekk loolu benn la waaye il faut mu am monsieur ami faatu il faut ku koy mooy doomam ne fi moo xam góor wala jigéen wala sëtam boo xam ne doom bu góor a ko jur mu mën a taxaw taxawaalu bàyyam il faut imp mooy obligé pour pour pour compat 24 mu dem 27 mën a am il faut soxna nekk fi moo xam benn wala deux wala trois ñoo ci yam ndax ñooy bokk un bi te tamit fekk mu bàyyi fi doom ndax bu fi bàyyiwul doom moom un lay jël te bu boobaa du baax du mën a nekk vingt vingt quatre du mën a nekk du dem vingt sept man da nekk kon lool obligé la ma ne la nag pour tëj xam nga masala bii nu koy tuddee ah masala bii la ñuy almin al minbariya dañ koy woowe al masalatul minbariya waaye dañ koy woowe al masalatul la dañ koy woowe almasalatul nañ wax baxiila ba pare baxiila lu tax baxiila dañ koy woowe baxiila mooy masala mi nga xam ne moom dafa nay mooy ak compatam <laughs> comme si dañ ko gam-gam lekk ku nay moom benn yoon kese lañ ko mën a compat waaw mooy benn yoon kese lañ ko mën a yokk moo tax ñu koy woowe albaxiila li xillati awliha ndax moom awloom dafa néew mooy moom benn yoon imaginer ñëli six bi quatre fois douze bi trois fois moom benn yoon loolu moo tax ñu koy woowee almas alatu al baxiila <laughs> waaw waaye nag waaye nag ah maslaxa la de ngir ñi war a doon parce que bu bari woon bu bari woon ndax lu muy gën a bari li nga ñoom la ñuy am di wàññeeku proportionnellement ak seen bariwaay mooy bu doon dafa yokk di jóge ay vingt-sept di dem ba ay trente-six wala yooyu mooy bu boobaa kon affaire bi da doon gën a ñàng ci ñoom de mooy dañuy gën a ñàkk mais le fekk benn yoon kese lool loolu benn genre bénéfice la ci ñi ngi war a doon waaw mooy dinañ ci am loo xam ne ñoom dinañ doon lu loo xam ne bu doon dafa gën a yokk di yokk comme yële dañuy gën a tuuti ma kon masala bi albaxiila looloo tax ñu koy woowe loolu ndax benn yoon kese lu néew moom lu néew lañ koy aw awlu muy benn yoon waaye moom la ñuy woowe alminbariya mooy boo déggee ñu naan almasalatul minbariya ndax en fait lii nii lu tax ñu koy woowe alminbariya ma ne minbar mooy minbaru jàkk waaw fii fi imam bi di taxaw di xutba comme fi yonent bi alayhi salaam doon taxaw Medina ci ci di xutba minbar bi le minbar loolu lañ koy tudde minbar nga ne ma lu tax ñu ne parce que gis nga masala bi Seydina Ali ibn Abi Taalib moo ko réglé allah asadullah al ghalib abu tura abul hasan wal husayn moo réglé affaire bi masalatul minbar ya moom moo ko réglé Seydina Ali radiyallahu ta'ala anhu ndax da doon xutba loolu la faradi yuuna yi seen téere yi loolu la ñuy nettali ne Seydina Ali ibn Abi Taalib moo réglé masala bi waaw parce que ñii nii di donn 24 bi dafa xat ci ñoom mooy isdahamat asxaabul furuubi fii ba fii fi fi siham yi nga xam ne moom lañ mooy dañoo raj raj loo dafa am ci 24 yi ngeen war a do yi ngeen war a séddale matu Seydina Ali na Abi Taalib jël ko jële ko 24 yóbbu ko 27 mu mat ñépp affaire ba tab bi géej mu jeex affaire bi kii génn affaire bi masala ma jeex mooy lan Seydina Ali ibn Abi Taalib da doon xutba des fois nga dégg ku ne Seydina Omar mais dafa juum ah boo déggee ku ne masalatul minbariya Seydina Omar la radiyallahu anhu mooy dafa juum waaw mooy sab xulisaat moo ko dal waaw mais moom xam na kii wax kii koo dégg ko mooy xam na ne Seydina Omar Ali la waaye day juum mooy man nga juum xam nga man ngay wax jàpp comme niñ koy defee ñu ñëw suñu waxtaan des fois ma dégg loo xam ne keneen laa bëggoon a wax kii mais après bu damay ñëw rectifier mooy boo déggee ko la ne masalatul man min bari ya Seydina Omar radiyallahu la concerné woon mooy loolu njuumte la Seydina Ali ibn Abi Talib la radiyallahu anhu da doon xutba nekk ci kaw minbar bi looloo tax ñu woowee ko al minbariya dafa oon ci kaw minbar bi di xutba mu ne alhamdulillahi alladi yaxkumu bilxaqi qataan wa yajzi kulla nafsin bima tas'a wa ilayhi almaabu warruj'a mu waxee foofu ñu laaj ko laaj bii nag ne ko ah kaabaa ngii de diw moo faatu nit ku faatu la bàyyi fi soxnaam bàyyi fi ñaari doomam yu jigéen bàyyi fi yaayam ak baayam bàyyi fi abawayhi soxnaam ak ñaari doomam yu jigéen xool Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu wallahi <laughs> bu xam-xam ah mooy buntu xam-xam de xoolal li mu wax <laughs> allahu akbar gis nga mooy xam nga xutba bi lii sajan la mooy da ngay gis c'est rimé ah alhamdulillahi alladhi yahkumu bil haqqi qat'an wa yajzi kulla nafsin bima tas'a wa ilayhi al ma'ab war ruj'a rek ñu laaj ko laaj bi ñu wax ko wax bi paniqué wul <laughs> néewul attendez ba ma xutba ba pare dane dañ ko wax rek mu tontu ci kaw minbar bi continuer wax ji mel wax ji ci bir discours bi la bokk tontu bi mu ne saaral mar saara sumunul mar'ati tus'a Allahu akbar gis nga xoolal rek <laughs> ay way non non non la <laughs> xoolal <laughs> di xutba di sant buur yàlla mi nga xam ne mooy àtte ci dëgg nu man di demee mooy c'est sûr que buur yàlla lépp moom lu mu àtte dëgg la waaw arrangé na la ak arrangé lay nag moo ci yem dañuy xam ne huwal xaq laa yaxkumu illaa bil xaq mooy dëgg te du àtte lu dul ci dëgg alhamdulillah mbooleem cant yi ñeel na buur yàlla mi nga xam ne yaxkumu mooy àtte bil xaq ci dëgg qatan ci lu dong ci loo xam ne nu àtte noonu la wa yajzi kulla nafsin bima tas'a te mooy fay bakkan bu nekk ëllëg la mu fàggu waaw ñaata la koy wax suuratu boo demee ci suuratul qaaf ay ñoom kii nu mu tudd euh, wan najmi ah mooy buur yàlla mi nga xam ne moom yajzi mooy fay wayajzi mooy àtte ci dëgg te mooy fay bakkan bu nekk la mu jëf walaa taziru waziratun wizra uxra waaw ku nekk la nga jëf waziratun wala taziru waziratun wizra uxra la nga jëf ngay am waaw li tujza kullu nafsin bima tas'a mu ne wa yajzi kulla nafsin bima tas'a te moom borom boobu mooy fay bakkan bu nekk la mu fàggu la mu jëf yawmal qiyaam boo ñëwee la nga jëf lañ lay fay mu ngi noonu wa ilayhi al war rujaa wa ilayhi te buur yàlla moom di àtte ci dëgg tey fay képp ku nekk la nga jëf wa ilayhi te ci moom al la delluwaay ba moom lañuy dellu ci moom lañu jëm war rujaa te ci moom lañuy delloo moo tax mu ne alladina ida asaabathum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñi nga xam ne bu leen musiba dalee dañ naan ñun de ci buur yàlla lañ jógewul te ci moom lañuy delloo kon wa ilayhi al ma'ab ndax wa inna ila rabbikal muntaha ñépp ci borom bi lañ jëm moom lañu jublu ci moom lañ jëm war rujaa mooy delluwaay bi bi mu waxee lii moom Seydina Ali ibn Abi Taalib ci kaw minbar bi ñu laaj ko affaire bi ne ko ah am na masalaa ngi de ku génn àddina bàyyi fi soxnaam ñaari ak ñaari waajuram ak ñaari doomam yu jigéen mu ne saara thumanul mar'ati tusan mu ne su mar'at ndaw si lan la waroon am sumun day jàll nekk tusan waaw mooy doy mooy day wàññeeku ndax bu jógee sumun looy gën a yéeg muy gën wàññeeku boo jógee sumun xam nga sudus moo ëpp sumun sunu un tiers moo ëpp un tiers ah mais moo ëpp su moo ëpp sumun mooy bu dee alal ji bu ñu ko xaajee ñetti xaaj laay jël benn bi bu ñu ko ñu ne ma léegi nag dañ koy xaaj six xaaj nga jël benn mooy looloo gën a néew fan bi kon huitième yi bu jógee foofu dem ñu xaaj ko neuf mooy mbir mi day mujj moom day wàññeeku mais ni mu wàññeekoo tekkiwul ne femme bi rek kay wàññeeku lu de ñu ngi ci awlu mooy ñoom ñëpp ay wàññeeku la proportionnellement ku nekk ak li ngay am masala ma tëddi ñu woowe ko al masalatul minbariya parce que ca kaw minbar ba la ko Seydina Ali ibn Abi Taalib Abu Turaab Abul Hasan wal Husayni radiyallahu anhum daal di leeral la ñu tudde ko al masalatul minbariya foo ko dégge mooy masala moo xam ne 24 la jóge di dem daw ci vingt-sept bi parce que vingt-quatre bi dafa xatoon te ña ko war a donn mu daal koy yóbbu ci vingt-sept ngir ñépp matale leen kon ci kaw noonu jeexal nañ li jëmoon ci wàllu awlu walillahi alhamdu wal minna ci jotaay bii di ñëw nag insha allahu taala euh, ñu xool beneen euh, pour ñu àggale parce que awlu <coughs> en euh, am na lum xaw a nirool dinañ gis masala bu ñu naan al masalatul mushtarika wala al musharrika waaw dinañ gis masala boobu ak wute yi ci am ci boroom xam-xam yi moom la ñuy gis après ñu ci paree incha allah ñu gis ñoom raddu ak ak masala xam nga ba léegi nii ñu ngi ci bul fàtte la boroom li li li al allaama yi waxoon ne kiy def miraas dafa soxla ginnaaw euh, xam fiq euh, fatwa yi dafa soxla xam li jëm ci at jëm ab xam après mooy ñetti mbir yoo xam ne ci wàllu calcul la jëm muy at tasil amaliyatu tasil amaliyatu tasxiix wa qismati tarikat day xam ni ñuy génnee aslul masala ci lañu ne ba léegi après nan la ñuy corriger bu dee dafa am ay virgule xam nga ñun gisaguñ si ay virgule mooy duggaguñ mais yaay ji yaay ji 1 8 bi muy jël bu dee ñu bari lañ nag bu dee ñaari soxna lañ baat bu dee benn c'est simple mais bu dee bari nañu nag nan nga leen koy joxe sans am virgule ak tamit ñoo xam ni ay doom lañu bu dee mbir mi nar a indi virgule nan la ñuy def yooyu dinañ ci ñëw mooy àgg ñun fii ba léegi ñu ngi ci amaliyatu tafsil moo tax mooy li génne usulul masail gis nga fa lañ jóge set yi ñu ne sept yooyu am na ci quatre yoo xam ne awlu du ko dugg am na trois yoo xam ne awlu da koy dugg trois yi awluy dugg moom lañ jeexal nii bi awnillahi wa minnatihi bi fadlihi tabaraka wa taala bii di ñëw ñu gis beneen boo xam ne ba léegi ci cadre boobu la nekk muy al masalatul mushtarika wala al masalatul musharrika ñu xool wutey boroom xam-xam yi ci biir ak nan la demee woon ak masala boobu mooy lan inshaa allahu taala ba léegi ñu ngi ci ilmul fara'id di ilmul mawarith bii di ñëw kon ñu àggale kon ban masala al masalatul musharrika wala al masalatul musharrika inshaa taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama